ñu ngi woon ci lettre yi aleyhi salaatu wassalaam doon yónni buuri jamono jooju ak njiit ya ñu ngi woon nag ci bi nga xam ne moom la yónni woon Qaysar di César di la azim Rome ne woon l'empereur romain l'empereur romain byzantin gisoon nañu ci riwaaya bii weesu ñu ngi woon ci riwaaya bu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi bi mu indi ci kitaabu bad'il wahyi ñëwoon nañu ba fi nga xam ne lim ci yokk mooy beneen partie bi moo ñu dese woon comme ni ñu ko tudde woon gannaaw ba ñu gisee riwaaya bu imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi te ñu ne woon dinañ delluwaat ci beneen version boo xam ne wala beneen xadiis boo xam ne moom imaam ibn isxaaq tudd na ko di tudd ba léegi continue leetre bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon hiraqla azimur ruum kon gisoon nañ ci jataay bi weesu ni nga xam ne noonu la liir lu li nga xam ne mooy message yonent bi aleyhi wassalaam muy lettre bi ak li nga xam ne moom la ko woo jëme muy li alxuraan wax ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum woo leen jëme leen ñoom waa ahlul kitaab ñu jëm ci baat boo xam ne ñoom ñépp ci yem amul privilège ñun ñépp ñu bokk nekk ay jaamu borom bi subhaanahu wa taala abu sufiyaan ibn harb mi nettali nettali bi ndax bul fàttale imaam ibn abbaas radiyallahu anhuma mu ko jële ci seydina abu sufiyaan comme li mu wax moo ko nettali min fiihi ilaa fiya moo ma ko nettali amul intermédiaire sama diggante moom abu sufiyaan man ibni abbaas radiyallahu anil jamii mu keroog nag bim demee noonu ba xaysar wax li wax waa gaaya dag ya ña fa newoon coow la bari ca seen biir ñuy protester ndax jàpp nañu ne ah mbaadu César daa bëgg bàyyi seen diiney nasaraan ji ji di christianisme daldi dugg ci diine ju bees ji après nee na ci saa si ñu daldi ñuy génne man nag depuis boobu ci laa ma leere man abu sufiyaan kene seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam mooy gañe ji mooy féete kaw ba ni nga xam ne ci la boor buur yàlla di dugale lislaam sama xol foofu la ñëwoon imaam al buxaari raxmatullah mu daldi ciy teg ba léegi ci riwaaya bi nga xam ne mu ngi jaaroon kon ci imaam zuhri di ibn shihaab az-Zuhri raxmatullah alayhi mu jële ko ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud moom mu jële ko ci Seydina Abdallah ibn Abbas moom mu ne anna Aba Sufyaan ibn Harb axbara kene Seydina Abu Sufyaan moo ko nettali eh, muy continuer moom riwaaya bi imaamul Buxaari raxmatullah alayhi mu ne wa kaana ibnu naatuur saaxibu Iliya wa Hiraqla suquf suqufan ala nasaara Shaam yuxaddisu anna Hiraqla xiina qadima Iliya asbaxa yawman xabiisa nafs mu ne ibn Natur mooy noonu la tuddoon euh, mooy ibn Natur la tuddoon doomu Natur saaxibu Iliyaa wa Hiraqla moom moo jiitoon moo jiite woon moo doon la moo jiite woon Iliyaa muy al-Quds foofale ndax xam nga comme niñ la ko woon rek empereur bu ne day am ku nekk foo foo xam ne réew mi fu nekk daa am ku la fay toogal comme léegi ak suñu gouverneur yi gouverneur de la région de Diourbel kum fa toogal nguur gi la fa toogal gouverneur de la région de Casamance kan la fa toogal kooku mu ngi fa toogal nguur gi comme loolu la woon kii nag di Ibn Natur moom moo fa toogaloon ki nga xam ne mooy César foofu la ca Iliyaadi al-Quds mu ne moom da wax ne suqufan la woon mooy moo ne woon seen seen seen njiit ah, moom Ibn Natur dafa newoon koo xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy jiite chrétiens yi euh, ñoom ñooy suquf yi moom nag dafa bokkoon ci ñooñ ndax dangay xam ne jamono yii nii euh, mooy mooy mooy mooy mooy pouvoir religieux bi ak pouvoir politique bi walla temporel walla temporel beeg spirituel bi benn la doon doon Ibn Natur mi nag ci ñooñu la bokkoon ba pare moo jiitewaale woon li nga xamante ne ni mooy li jëmoon ci wàllu religion bi foofale ci christianisme yi moo tax mu ne ala nasara Sham ci moo ne woon le grand chef des chrétiens de Sham lan la wax mu ne yuxaddisu da doon nettali am anna la kene la Hiraqla la ni muy César ah, xiina qadima Iliya asbaxa yowman xabiisa nafs lii day niroog mooy li mujjeel nii moom la imaam Ibn Isxaaq ci riwaayam ba ñu gisoon njëkke woon bam ne ba mu ba mu ba mu xëyee moom Hiraqla ñu gis ne daal nekkul bon nekkul kii dafa xaw a mel ni ku ku ku ku ku ñu koy waxit sax ku yaram wi daal lañ koy xool xam ne kii nii saan am na am na quelque chose qui qui ne va pas quoi mahmuman mu préoccupé côté boobu nag moom la yënd fii mu ne dafa xëy benn bés mooy bi mu ñëwee xadima bi mu dëgmalee Iliya ñëw Quds te riwaa imaam ibn Isxaaq bi waxoon na Hims la jóge woon ginnaaw ba nga xam ne ci la ko buur yàlla dimbalee mu récupérer territoire yi nga xam ne moom la l'empire perse nangu woon ci l'empire romin mu kontaan nag ngir sant buur yàlla mu jóge foofu la xims di ñëw fi nga xamante ne mooy al Quds Iliya ngir sant buur yàlla comme que nag ba mu ñëwee foofu ki nga xam ne moo dirigé woon foofu moo ko fa toogal mooy Ibnu Naatuur mii moom nag mooy nettali mu ne dafa xëy benn bés moom la bi mu fi ñëwee ñu gis ne daal xabiis an nafs ñu xam ne kii daal il est mooy mahmum dafa préoccupé mooy koo xam ne bopp bi dafa tëju voilà voilà ak ñaaru tàyyeel moo lay dugg te loolu li muy dal nit léeg-léeg muy dal ay nit daanaka nit ku ne daanaka loo xaw na laa dal wala bu la masula dal dal na la lu bari xam bu la dalul benn yoon minimum benn yoon dangay jekki daal doo sawar dara wala léegi mu ne fa qaala ba'du batariqati kenn ci ci ci ci conseiller fidèle conseiller bi ne ko qad istankarna hayatak na ko ah son altesse sa majesté yow de moom tey moom xamewuñ la woon nii waaw mooy allure bi nga am tey ak ni nga yeewoo tey moom xamewuñ la woon nii doon nga gën nekk à l'aise te tamit nekk koo xam ne dañ lay gis xam ne yaa ngi en forme qad istankarna hayatak qaala ibn Natur ibn Natur ne mu ne ah, léegi mu ne lan wa kaana hiraqlu xazaan yanzuru fi nujum mu ne hiraqlu nag dafa newoon koo xam ne kaahin la woon mooy dafa xamoon xam-xamu kahaana xam-xamul li jëmoon ci wàllu di xool ci biddew yi di mooy naka la ko gaa yi de genre pas magicien mooy koy waa genre magicien yi ñi nga xam ne dév aw may divin ay devin lañ leen di wax ñi nga xam ne dañuy jéem a xool ay signes ngir xam ne lii mooy xew ëllëg moom nag dafa xamoon yooyu surtout ci biddew yi léegi mu ne fa qaala lahum xiina sa'aluhu biñ ko laajee loolu ne ko ah ñun de xamewuñ la woon nii tey moom gis nañ ne dangaa géey lool waaye son altesse sa majesté mu ne leen inni ra'aytu xiina nadartu fi nujuumi malika alxitaani qad dahar faman yaxtatinu min hadihi al umma mu ne ndax man kat damaa gis bi ma xoolee ci biddiw yi dama cee gis siiñ buy wone ne buuru ñi nga xam ne dañuy xarfal feeñ na waaw mu ne ana kan feeñ na te mooy féete kaw après fa man yaxtatinu min hadhihi umma kon yéen dama leen di laaj wax leen ma ana kan mooy xarfal ci xeet yi ci sama communauté muy sama empire bii nga xam ne ni mu réyee ana kan moo fiy xarfal lu mel ni gisoon nañ ko ci riwaaya imaam ibn Isxaaq qaalu laysa yaxtatinu illa al yahuud moo tax duñ ci yàgg na mu ne ñu ne ko amul kenn kuy xarfal fii lu dul ñi nga xam ne ñooy juif yi euh, parenthèse lii nii dina tax bu ñuy ñëw ci njàngat yi dinañ gis masalaam xarfal ci lislaam voilà bu ñu ñëw ci njàngat yi ci lettre yi nii dinañ gis incha ndax xarafal mooy la circoncision est-ce que loolu noonu farata la walla déet ci góor dinañ gisaale tamit bu jigéen te loolu est-ce que ko fee wax masuñoo def masalaay Badar non Uhud Uhud bi Seydina Hamza doon wax doon woo euh, kàccoor ba naan ko yab na muqattaatal budur yab na muqattaatal yab na muqattaatil budur e yow doomu mooy ba muy woo yéefér ba ca toolu xare ba ngir rey ko mu ne ko yab na muqattaatil budur e yow mi nga xam ne doomu ki nga xam ne moom mooy dagg mooy ki ki nga xam ne mooy circoncis mooy exciser jigéen ñi ndax yaayu koo kële boobu boobale da ko doon def fa Makka euh, foofu defuñu ko woon non defuñu ko fa woon foog na après la ci sama xel dem en tout cas dinañ ko gisaale insha allah li jëm ci masalaay xarfal góor ak li nga xam ne mooy bu dee bu jigéen loolu ana ci sharia nan la fay demee est-ce que lu xaraam la est-ce que lu dagan la est-ce que ainsi de suite ba ñu xam ne l'islam loolu lépp traité woon na ko du loo xam ne dañ naan débat d'actualité la rek nañ jox ku nekk muy wax di waxem xelam déedéet ñun jullit ñi lu ñuy def lu ne dañuy xool ana lan la ci charia wax te suñu boroom moo ne bàyyiwul dara ci téere bi amul dara loo xam ne rëcc na ci ci alxuraan ci njàngalem aleyhi salaatu wassalaam saxaaba yi radiyallahu anhum toxalal ñu ko ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ci def liggéey yi nga xam ne ñoo tax ñu agsi ci ñun mu leere ni ñun mu leere leer bu mel ni jant njolloor allahu akbar bu ñu àggee foofu dinañ gis ci côté bi incha allah ci côté njàngat yi am lan mooy masalaam xarafal njongu ci góor ak ci jigéen incha allah mu ne laysa yaxtatinu illa al ñu ne ko fii amul kenn ku fi ku fi xarafal ku dul juif yi ñu ne ko nag falaa yuhimmannaka sha'nuhum wa uktub ila madaini mulkika falyaqtulu man fihim min alyahud ñu ne ko nag bul préoccupé ci ñoom ñoom rekk a fiy jong bu dee ne sa ñoo fiy xarafal bu dee ne sa sa gént googu moom moo la moo tax nga nga nga nga yeewoo nii ay na sa xel dal loolu bu mu la préoccupé ni ngay def lenn la bindal ci sa gouvernorat yi bindal ci fi nga xam ne mooy ci sa nguur gi yépp kaar nekk ña la fa toogal bind leen ne leen képp ku fu fi dib yahud nanga ko mu ne fa baynaahum ala amrihim utiya hiraqlu bi rajulin arsala bihi malika maliku ghassan yuxbiru an xabari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi ñu nekkee noonu ci discussion boobu ñii di ko xelal li ci lañ ko indee moom Hiraql benn waay boo xamante ne buuru Ghassan moo ko fa yónnee moom moom moo ko fa yónnee pour lan xam nga gisoon lañ ci riwaaya bu imaam imaam ibn Isxaaq mel ni mooy ba muy wax lool la ko la ko buur bi indil am benn ci buuram yi ci ñi nga xam ne ñoo ko fa toogal indil ko benn araab mu ñëw nettali ko moom moom benn fekk moom Quraysh la jóge nan la leen bàyyee ba ci la waxoon ñu dem indil ko ñële mooy dafa xaw a mooy kii bi dafa xaw a dëpp riwaaye yi mooy ne bu dee ci riwaay imaam ibn bi loolu moo jiitu bi ñuy woo Abu Sufyaan bu dee fii nii mooy euh, mooy li nga xamante ne day wax ci côté lettre bi mu ne kon ci lañ indilee Hiraql la benn waay ci li nga xamante ne ci waa maliku Ghassan moo ko fa ëndër yuxbiru an xabari rasulillah muy wax ci mbiru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fa lamma staxbarahu Hiraqlu mi nga xam ne ci la ko Hiraql dal di laajee questionné ko ci la ne ko idhabu mu wax ba pare mu ne gaa yi idhabu fanzuru amuxtatinun huwa am la ñu wax mu wax dagg yeeg soldat yi newoon ci wetam ne ko xool leen ko fuye leen ko xool ndax moom mii di wax dafa xarfal wala déet fa nadaru ilayhi fa xaddasuhu annahu muxtatin ñu xool dem fuye ko daldi gis ne moom ñu ne ko ah waaw moom dafa dafa dafa xarfalle mu ne wa sa'alahu anil arabi fa qaala hum yaxtatinuun léegi biñ gisee lool ci moom mu laaj ko ne ko arab yi tamit ni yow lañ def mooy ñoom it dañuy xarfal mu ne ko waaw fa qaala hiraqlu hiraqlu ne hada mulku hadihi l umma qad dahar ne lii mooy li ma gis nguurug xeet wii feeñ na mu ne lim def nag summa kataba hiraqlu ila saaxibin lahu bi ruumiya nee na lim def pour gën dëgërlu information bi mu daldi yónni benn ko yónnee ci koo xam ne ànd doowam la woon xaritam la woon moom hiraqlu moom César ne woon ci benn dëkk bu mag boo xam ne bu la l'empire romain byzantin xamool buñ naan Roumia ci biir l'empire romain mu yónnee ci moom ci xaritam boobale léegi wa kaana mu ne wa kaana nadirahu fil mu ne kooku nag ñoom ñaar ci xam-xam ñoo ci yemoon mooy daanaka ñoo ci yemoon bu kenn amee lu la xaw da nga koy laaj ci des ndax xam nga ne kii moom moo sa égo la même li ngeen di tolloo niveau yëpp am na yoo xam ne leer na ne moom mën na koo xam te doo ko xam comme yow ni nga mën a xame lenn débloquer ko ci yenn situation yi ak yenn problème yi nga xam ne moom du ko mën a résoudre comme ñaari xarit ñu yu bokku niveau moo xam école wala loolu ñoom ñaar ñëpp ñu ne des bon philosophes wala des bons kii mathématiciens des fois mu am euh, équation yoo xam ne mën xawoon lë lëbëj ci kenn ki mu mu laaj ko mekk ne ko mais yow looy traité nan naka ngay traité kii bi mu daal di koy expliquer lu gaaw mu comprendre ne ah oui xo gisewu ko woon noonu comme lu mel noonu rek mooy ñoom ñoo bokkoon niveau ñoo bokkoon tolloo woon ci wàllu xam-xam waxoon naa la jamono yooyu gis nga mooy malgré li ñuy doon ay kuffaar mooy ñu doon jiital dañ doon nekk ñoo xam ne boroomi xam-xam lañ yaay suñu jamono jii xam nga ne loolu taxawul loolu taxawul ku gis yenn euh, ni ñuy fale ni ñuy kiiwee ci yenn nguur yi ñoo xam ne dañ naan ñoo ñoo ëpp doole ci monde bi wala yooyu ñenn ñii fal dangay gis ne ñooñu moom danga naan ñii ana fan lañ jóge ñoom moom daanaka am nañ lépp bam des xam-xam bi tax nga war a jiiteem réew mais nag ñoom heureusement ci seen réew yooyu mooy que ne dañuy am conseil yoo xam ne nag dañuy taxaw mooy dinañu xam waaw waaye xam nag tekkiwul ne yéen ngeen nekk benn corporation boo xam ne eh, yéen daal seen yéenu neen la seen benn vision monde bi ngeen am boo xam ne bu borne la ngeen koy imposer nit ñi tout le temps te joxewul résultat déedéet loolu moom taxul ñuy wax mooy nit koo xam ne day yeewu ci àddina xam administration xam ni ñuy jiite ak ni ñuy doxale am réew voilà ñooñu la mais du ne waa ji il parle bien français comme ñun ni ñu tardé suñu réew yee nga xam ne foofu lañ ko kal waa ji académicien la wala yu mel noonu loolu ça ne veut rien dire académicien ne te fait pas de un bon président voilà déedéet loolu loolu amuñu benn lien amuñu benn lien waa ji il roule bien les les la ak yooyu yooyu taxawul mais comment il parle le francais la langue de Molière mais vraiment c'est un loolu ça ne veut loolu amul benn poids ci ci ci li nga xamante ni mooy PIB wu dëkk production nationale brute bi amu ci wala intérieur brut bi amu ci dara du ci peser tous lenn du ko ci peser ñoo tax efficacité lañuy laaj ñii nag mooy moo tax njiit dangay ut koo xam dafa am xam-xam mu daal di laaj kooku xaritam boobu yónnee ci moom léegi après mu ne wasaara Hiraqlu ilaa Hims entre-temps Hiraqlu dem Hims mu ne falam yarim Hims hatta ataahu kitaabun min saahibi mu ne bam demee Hims jógewu fa kiteewu fa bam fa nekkee laata mu fay jóge di demaat feneen fa la ko tontu xaritam boobale nekk ruumiya eh, dikkale muy lettre bi mu ko tontu ci li mu koy laaj ci bimu xoolee ci biddiw yi ba ne mali malikal xitaani qad zahar nee na nag ci lettre ba yuwaafiqu ra'ya hiraqla ala xuruuji nabi sallallahu alayhi wa sallam nabi nee ca lettre ba nag xaritam boobu def ci lu dëppook moom li mu gis li mu jàppoon ke ne lool lii daal li ma gis day wane ne yonent bi nga xam ne mooy le dernier profet dafa feeñ ta malheureusement man dama foogoon ne ci ñun lay lay feeñ mais ñi muy feeñ mooy ñoo xam ne dañuy xarfal te ñun fii nii romains yi ñun duñu xarfal te gis nañ fi benn koo xam ne ci arab yi la bokk nee na ñoom dañuy xarafal kon kook la war a doon xaarama leerlu ci sama xarit boo bële lettre kooku dikkal ko ne ko ah, ah kay li nga gis noonu la kene yonent bu mujj bi feeñ na de te moom moomu yonent dëgg la aleyhi salaatu wassalaam mu ne fa adina hiraqlu li udamaa ruumi fi daskaratin lahu bi xims nee léegi xim euh, kii num tudd mu ne hiraqla daldi leen dajale digle joxe ndigal ci benn tabaxam bu ruy boo xam ne day nekk xims la xims mooy su foofu tubaab yi naan xams fële ca séeg nga xam ne moom day mën a nekk ci kaw di leen xool di leen séen buñ duggsee nee na biñ kiiwee ab pale la ab ñaaru kii la ab xasr bu rëy boo xam ne lañuy def mooy benn pale bu ruy foo xam ne moom ab falay ne ab diiwaan bu rëy léegi mu woolu gaa yi ñëw muy le le les les les les ponkal de de de xam ne ñenn ñi ànd ak moom fu mu jëm ñenn ñi dëkk ba nekk di Hims ñoo xam ne ci ci mbir yi lañ bokk mu convoqué ñépp léegi bi mu leen convoqué ba ñëw nee na summa amara bi abwaabiha fa ghulqat mu digle nañ tëj bunt yi ñu tëj bunt yi mu ne summa talaa rek mu feeñ nag mu génn noonu agsi fa qaala mu ne mu ne leen bi assemblée bi yépp dajee yaa ma'shar ar hal lakum fi lfalaaxi warrushdi wa an yathbuta lakum mulkukum fa tubaayicu li hada nnabiyi sallallahu alayhi wasallam fa xaasuu xaysata xumuri lwaxshi ila l abwaab fa wajaduuha qad xulliqat mu ne leen mu ne leen euh, yaa ma'shar ar-ruum yéen mbooloom kilifaay romain yi hal lakum fil falaaxi war rushdi man de dama leen di laaj est-ce que bëgg ngeen texe ak gindeeku ak orientation boo xam ne ca ngeen di jële wa an yathbuta lakum mulkukum seen seen seen seen nguur di l'empire romain sax ci seeni loxo loolu nag du ngeen ko amee lu dul fatubaayoo li hada bi ngeen mooy ngeen jaayante yonent bii bi ñuy dégg te moom xam nañ ni dëgg la mu ne buñ ko waxee fa xaasu xaysata xumuril wahshi ila al ñu yuuxóondoo comme ni mbaam di di ŋëexi waaw ndax mer ndax li nga xam ne mënuñoo dégg lii comme ni nga xam ne noonu la ko xumurul wax ci mbaam àll yi di defe ilal abwaa bi nag jëm ca bunt ya ngir génn mu ne fa wajaduha qad ghulqat ñu fekk bunt ya tëju mooy gis nga ka masalil ximaari yaxmilu asfara mooy ñii ñii ci la mooy xam-xam bi yor te jëlewuñ ko fenn téere bi nga xam ne moom la leen suñu boroom wàcce woon wàcce woon ci seydina isa aleyhi salaatu wassalaam injil seen buur bi di César bi leen wax loo xam ne ñoom mu ngi ci seen téere bi ñoo ko gën xam moo tax am na ci yeneen riwaay da ne yéen ta'lamuna anna annahu nabi yéen xam ngeen ne kooku yonent la aleyhi wassalaam comme niñ koy trouver ci suñu téere yi mais gars yi xaasu moo tax mu mu daal di leen décrire comme ni mbaam di def ñu yuuxu comme ni mbaam di def ndax ñoom duñu demee xel mais seen seeni seeni sentiment la ñuy demee comme mbaam àll yooyu ñu yuuxoondoo di protester jëm ca bunt yo ngir génn ñu ne fa wajadu haqad ghulqat ñu fekk bunt yëpp ñu tëj leen mu ne fa lamma ra'a hiraqlu nafratahum wa ya'isa min al iman qaala radduhum aley ah hiraqlu yu gisee gaa yi seenu seenu yuuxu gi ñu yuuxu seenu daw ak sori gi nga xam ne moom lañu sori ak bañ li nga xamante ne mu désespéré ne gaa yi ñoom seen xol yi duñu nangu moom ci ngëm ngëm yonent boobu loolu moom du mën nekk mu ne xaala mu ne gaa mu ne garde yi rudduhum alayya ñoom kilifa yii ñoom ñi nga xam ne ñooy les membres éminents de mon de mon empire yi bëggoon a dem wo indil ma leen garde yi dem woowaat leen ne leen wuyu leen son la sa majesté gaa yi ñëwaat ndax buntu ya sax tëju na waqaala mu ne leen inni innama qultu maqaalati aanifan axtabiru biha shiddatu shiddatakum ala diinikum faqad ra'ayt mu ne leen yéen daal yéen yéen daal bu ngeen gisee ma wax leen lii li ma leen wax nii naan leen bu ngeen bëggee seen nguur sax ngeen amul njub amul ngañaay amul texe jaayante leen ak yonent boobu mais dama leen doon examiner ah axtabiru biha shiddatakum ala diinikum dama doon xool nan ngeen jàppe seen diine yi nan ngeen jàppe christianisme moo tax ma leen doon tester dama leen doon teste moo lii ma leen wax sete un test waaye nag gis naa ne gis naa ne yéen faqad ra'aytu gis naa ne yéen kon jàpp ngeen seen diine ji comme ni ngeen ko war a jàppe suñu diine ji comme ni ngeen ko war a jàppe kon nag baax na gaa yi kontaan fa sajadu lahu wa radu gaa yi daldi incliné wu mooy ni ñuy sujootale buur yi voilà wa radu anhu ñu gërëm li nga xam ne moom la César wax mu ne ci riwaaya bi fa kaana dhalika aaxira sha'ni Hiraqla mu ne lii nag mooy dernier mbiru Hiraqla am na yeneeni riwaaya yoo xamante ne ni bu ci nekk nag boo ko jëlee par benn wéruñu yoo xam ne wax nañ Hiraqlu fi nga xam ne ni mu mujjee ni mu mujjee voilà ñoom imaam ibn Isxaaq ñoom imaam ibn Lahiya yooyu noonu ñoom ñépp daal dinañuy wax mais euh, fi nga xamante ne noonu la Hiraql daal di mujjee mooy mujjul tuub moo tax yeneen timaare yi saar sa am na ci riwaay yooyu wax ndax lem li taxoon amoon am na ci yenn riwaay yi dana eh, gaa yi moom lim doon ragal mooy ñàkk nguuram bu tuubee day ñàkk nguur gi te en plus mooy gaa yi dañ koy assassiné ah xam nga romain yi moom assassiné waate moom aay nañ ci <laughs> eh, Jules César Jules César bi ñu woon Rome Italie gii dañ ko assassiné moom si ma mémoire et bon euh, sénateur yi ñoo ko assassiné Jules César bi ne woon fii moom it César la woon mooy Qaysar Qaysar euh, bi ne woon fii jamono boobu yàgg na nag Jules César moo gën moom moom it ku yàgg la woon euh, moom moo jiitu woon kii sax moom de ko nekk César kii César bii ñuy gis Hiraql fuuf moom dañ ko assassiné woon gaa yi ko assassiné woon voilà mooy gaa yi moom nag lool nag da ko doon ragal que ne bés bu bàyyee diineem ji ba ne dugg na ci l'islam gaa yi non seulement day ñàkk nguur gi mais dañ koy assassiné moloo tax moom mu jul tub léegi nag mais te bi ko yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni woon mais da koo teral mooy xam nga Qaysar ki non Kisra Kisra moom dafa xotti affaire bi voilà moom dafa xotti affaire bi alors que moom moom am na yeneen riwaay mooy yi ma la doon wax ne la boo ci jël par benn am na problème mooy du riwaay yoo xamante ne nii càllale ma wér nañu nee déet yooyu dañu am problème ah que dafa jël lettre yonent bi aleyhi salaatu salaam dal di koy teral euh, def ko foo xamante ne nii euh, da ci doon def ay gëtt di ko teral teral foofu fi mu ko def te tamit këne yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu ko dikkalee xabaar boo këne kat moom malgré que ne moom tuubul teral na téereem ba muy euh, kii bi mu ko bind mooy euh, nu mu tudd waay euh, lettre bi mu ko tudd bi mu ko bind daf ne moom nguuram day day day day day day sax voilà da ko ñaanal léegi nag lool moo tax ñu ne sëtëm yi nariwaay yi naan looloo tax sëtëm yi après ñoom dañ ko doon garder affaire boobu dañ doon garder leetre boobu ak fañ ko doon def di ko garder ndax xam nañ ne ñoom gëmoon nañ ne comme la yonent bi alayhi salaatu salaam waxee bañ ko yëgee lañ ne lii moom fekk mu ngi ci ñun suñu nguur du du daanu waaye loolu càllale maa ci wàllu càllale loolu noonu wérul wax jooju noonu même bu dee ne am na riwaaye yoo xam ne yu ko wax la dañ leen di bañ tudd yooyu yépp ñuy gën a guddale ci fii nii waaye euh, yoo xamante ne la li waa ahlu siyar yi dañ koy tudd am na ci yu ñuy tudd di wax loolu voilà ah, léegi mais moom mujjul tuuma ah. mujjul tuub mujjul tuub ndax lan da doon moom nguuram jàpp ci nguuram ah moo ko moo tax manul woon a génn ci li manul woon a dugg ci lislaam même reconnaître na ne yonent mi alayhi salaatu yonent la waaye nag liy dugale nit ci l'islam dugg ci ndax pour des intérêts yoo xamante ni personnel la ngir mbiru àddina ndax loolu du du nguur kese bari na ñoo xam ne li leen tere jaamu yàlla ak mooy yàlla li leen tere jaamu yàlla mooy bàkkaar bu ñu ne ak intérêt yoo xam ne moom lañ am bañ koo perdre ndax bés bés ah, bés boo xamante ni nii bés boo xamante ne ni gëm naa l'islam mooy man sama affaire yàqu ñoom noonu lañ ko jàppe te affaire bi du loolu au contraire sax te moom li contradictoire moom moo ne gars yi est-ce que bëgg ngeen hal lakum fil mulkukum ndax bëggu ngeen ak texe akum njub te seen seen seenu nguur daal di sax ci yeen mu ne ni ngeen koy defe mooy ngeen jaayante yonent bi alayhi salaatu salaam mais moom jàpp na ne nguuram mën naa sax feneen ndax loolu la mu ndax nit ñi la moo tax ngandum barrière la bari na ñoo xam ne duñu jaamu yàlla ndax nit ñi ak seen intérêt personnel ak nan lañ leen di gise tamit ba ma ko defee sama bakkan xaj na ci alors que lool mooy mooy gën di deewin gu nit war a dee mooy dee ci loo xam ne ci ngërëmu yàlla la malgré li gaa yi wax yépp boo ko defee ñu assassiné la te loolu la yàlla bëgg boo ko deful nag yaa ngi ci lu ko naqari looy tànn xamal ni àddina bi doo fi sax de boo boo kiiwee tayit suba di nga dee de waaw boo deewewul ñoom ñu assassiné la di nga deewe neneen ndax ta ta'addadatil asbaab wal mawtu waaxidun façon yi ñuy deewe daal moo bari waaye eh, dee moom benn la dee genn la muy e, dee léegi kon ñu war ñëw kon li nga xam ne moo ñu dese ci liñ waxoon ne dinañ ñëwaat ci riwaaye imaam ibn Isxaaq bi nga xamante ne moom la jële ci imaam az-Zuhri boobu fa la doon waxe contenu wu lettre bi daanaka moom bi ñu jóge bu imaamul Buxaari bi sorowul comme que dañ ko digge woon nooroo tax ñëw fi imaam ibn isxaaq mu ne wa xaddatani zuhri mu ne wa xaddatani nettali na ma az-zuhri di imaam ibn shihaab az-zuhri qaala mu ne xaddatani asqufun min an-nasaara qad adraka qad adraka daalika az-zamaan mu ne moom imaam az-zuhri xaddatani nettali na ma hmm? asqufun minan nasaara koo xam ne ci njiitu chrétiens yi la bokkoon koo xam ne fekke woon na jamono ci mooy jamono yonent bi aleyhi salaatu doon yónni lettre bi Hiraq la loolu moo tax e, mu ne qaala qadima Dihyat ibn Khalifa bu dee ne léegi ñu ñëw ci wàllu taxriij mooy ne xadiis bi nii imaam al-Bayhaqi moom moo ko indi ci Dalaa'ilun Nubuwwa jële ko ci yoon imaam ibn Isaaq imaam ibn Isaaq gis ni ne na wax leeral na ne imaam az moo ko nettali waaye eh, mooy foofu kon gaaw imaam az-Zuhri ne haddathani nettali na benn kilifa ci chrétiens yi koo xam ne fekke woon na jamono joo jële léegi est-ce bii nii wér na walla wérul ci wàllu xadiis hmm? mooy ma waxaat kii càllale bi imaam ibn Isaaq dane ci riwaay boo xam newul nag ci siiratu ibn Hisham waaye imaam ibn e, e, Abu Bakr ibn al-Bayhaqi rahmatullah alayhi moom moo ko soloo ci Dalaa'ilun Nubuwwa ci yoonu imaam ibn Isaaq imaam ibn Isaaq ne te nettali na ma imaam az-Zuhri qaala imaam az-Zuhri ne xaddatani asqufun min an-nasaara benn njiit benn kilifa ci kilifaay chrétien yi moo ma nettali koo xam ne qad adraka fekke ne dhalika zaman jamono jooju yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon leetre bi ki nga xam ne mooy Hiraq la léegi laaj bi mooy est-ce que lii nii wér na wala wérul càllale bi dañ naan la bu dee entre imaam ibn Ishaq imaam Zuhri amul problème bu doon foofu la mooy mursalun saxiix lay doon mais sauf que asqufum min nasaara bi mooy soit soit jamono ji muy nettali imaam az-Zuhri dafa tuub bu dee loolu la mooy kon xadiis bi day wér day day day day day nekk loo xam ne lu lu lu lu lu euh, lu lu lu lu ñu koy waxeti maw mooy kii mawsuula boo xam ne dafa eh, mawsuula mooy jokkaloo na voilà moo baaxul tax mu naaw mooy te xadis bi jokkaloo na ndax kon kii fekke na mbir ya nee na moom fekke na ko jamono jooju fekke na ko foofale soit mu nekk jullit jamono mooy après bi mu koy nettal imaam az yi mu fekk nekk jullit bu boobaa day wér lu tax ndax nit c'est pas obligé que ci xam-xamu xadis que ne nit ki buy buy dégg xadis bi wala bu koy toxal fekk mu nekk jullit loolu loolu du ci loolu du obligatoire mais mooy bu koy nettali bu nekk jullit ci kaw loolu lañuy jàpp ne mbir mu wér na par exemple bu doon ëpp yéeféer bu fekkee jamono yonent bi alayhi salaatu salaam nañ jël benn exemple boo xam ne boo man da nekk mais pour mu leer bu Abu Jahlin doon nettali ci yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga fekk na yonent bi sallallahu alayhi fi dund nag moom am ku ne xaddasani abu jahlin abu jahlin de moo ma nettali nee na yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na mooy xadis boobu moom du wér ndax abu jahlin maata mushrikan dafa dee nekk shirk mushrik kon ni muy nettali ndax moo lan moo tax fan moo lan mooy problème bi nga ne ma anoo ah, xaaral xaaral parce yow ay contre fii mu ne mbir yu contradictoire rek nga fi nar a wax ma ne la lan mooy loolu nga ne ma ah abu jahlin yow yaane yooyu jàngoon waxoon nga ko fi jàpp naa ko bu baax rëccu ma de xadiis dafa bokk ci tax xadiisun saxiix mooy al mooy mu jokkaloo nit ki li muy nettali fekke na ko déet ak kam ko jële ci moom ndax xam na ko te jële na ko ci moom déet loolu bu amee yow kii ne xaddatani abu jahlin te moom dund na ak abu jahlin abu jahlin dund ak yeneen ci ma lay saar moom mu ne Abu Jahl nettali ko leer loolu jokkaloo nga ne léegi kon wérul ma la non problème bi du foofu de dafa am leneen boo fàttale ko condition yi tax xadis bu di wér wax nga benn mooy mu jokkaloo très bien ak ban ah mooy musnad la jokkaloo na ba ci yonent bi alayhi salaam Abu Jahl ne yonent bi alayhi salaam nee na mooy loolu mooy comme li ma la waxoon mooy dañuy jox exemple boo xam ne man da ne ngir mu leer euh, ñu ne léegi ma ne la foofu du problème mais indil beneen condition boo xam ne dafay tax xadis mooy condition la pour xadis wér bu xadis saxiix mu mu jokkaloo ma ne la ak lan mu bañ a nekk charge loo xam ne dafa isolé ma ne la waaw el la bañ ci am problème ma la waaw léegi man bi la lay laaj ci côté côté càllale laa lay wax euh, càllale wax naa la ko mooy mu jox ko ma ne non càllale dafa am ay nit ñu fay ne nga ne oh si mooy gaayoo yu ñu nekk ñoo xam ne ay siqaat la ñu wóor lañu man la très bien foofu laa soxla woon foofu laa soxla woon c'est que yéefér nag du siqa mooy yéefér man da nekk siqa ci wàllu xadiis nii non non non ak tamit non yéefér du siqa mooy wax yéefér kenn du ci dàq ganaar de ce fait de ce du siqa xam nga naan siqa mooy koo xamante ne ni dafa man a takk moo xam bind wala mokkal te mu nekk koo xam ne day maandu maandu nag boo nekkul jullit manoo koo doon mais mooy maandu te gi ñuy wax bokkul ak maandu gi ñuy wax bu ñuy wax ak comme des fois en général quoi xam nga ne loolu bokkul ñun wolof par exemple li ñuy tudde maandu en tout cas en tout cas ci ci lamda loolu du maandu mooy nit koo xam ne day nekk di yàq di wax lu dul noonu di def lu dul noonu yow nga jóg bëgg a wax ñu ne la yee toogal nga noppi nit day maandu déedéet loolu du maandu te lii maandu mooy nga ne ko hé kii waxul dëgg wala kii nii li muy wax du nii ak teggin yaa ngi koy waxee mais loolu mooy ak maandu mais ñun du duñu dégg ak maandu maandu mooy nit koo xam ne du def la bàkkaar bu mag publiquement waaw te tamit du sax ci bàkkaar bu ndaw te tamit day respectabilité am da koy da koy da koy da koy préserver mbañum rusam ah, waaw léegi wooy problème man la Abu Jahlin moom bàkkaar bu ndaw moom lu mu def bàkkaar yow ki ñu ne bàkkaar bu ndaw sax doo ci sax te doo wëy di sax ci bàkkaar bu ndaw kee bàkkaar bi mu def mais publiquement la ko def te bu rëy la mooy shirk billah te moo féete kaw lépp kon moo tax kooku bépp xadis boo xam ne ab yéeféer la cee ne te tuubul mooy ne xadis boobu wérul léegi nga ne waa c'est bon léegi jàpp naa exemple fiction bi nga joxe ci wàllu xadis abu jahli nettali léegi euh, yow nee nga fi bokkul ci ci ob c'est pas obligé que ne waa ji buy dégg xadis bi mu bañ a nekk jullit mais bu koy transmettre na nekk jullit ma ne la waaw loolu da la muhaddisuna yi wax te loolu mooy dëgg rahmatullah alayhi ma ne waaw non loolu léegi jox ma ci exemple ma ne la exemple Jubayr ibn Mut'im Seydina Jubayr ibn Mut'im mais xam nga moom dañ koo jàppoon prisonnier prisonnier lañ ko jàppoon Badar Seydina Jubayr ibn Mut'im nee na maa ngi bañ ma mooy ñañ takkoon ca jàkka ja yaa fa crise yaa ngi fàttaleku lool ñañ takkoon ca jàkka ja ca poto ca jàkkaay yonent bi aleyhi salaam ca waa Badar ñañ jàppoon ci yéeféri moom ci ñooñu la bokkoon nee maa ngi dégg yonent bi aleyhi salaatu salaam doon julli timis di di tari wa tuur ci lañ xame ne kon yonent bi aleyhi salaam des fois de bu doon julli timis da doon tari wa tuuri wa kitaabim mastuur léegi te ba mu koy nettali jullit la te xadis boobu loolu tax ñu jàpp muy xadis bu wér nekk ci saxiix yi léegi kon loolu la mooy ne bu dee loolu day wér bu dul loolu nag saana wér pa mooy ndax la ba mu koy ba mu koy toxal doonu loon jullit ndax bokk prisonnier woon bokk ci kuffaaru Quraysh ni ñu jàpp mais bi mu koy nettali jullit la ah bi mu koy nettali dafa nekk jullit kon loolu mooy li nga xamante ne ni euh, mooy li nga xam ne mooy lëgg ah muy Seydina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon léegi am nga sama kii xadiis bu wér lu newul foog naa newul ci saxi imaamul Buxaari mu juumul peut saxi imaam Muslim mais xadiis boobu xadiis bu wér la bu Seydina Jubayr ibn Mut'im bi newul ci imaamul Buxaari foogu noonu newu ci mais xadis bu wér la xadis boobu mooy loolu mooy mooy exemple bi kon nit ki buy toxal bu newul yéefér mais bu koy nettali nekk jullit loolu day wér léegi nag ma ne la d'après kon lii nii yépp laaj nga ma ma tontu la léegi ñëwal ma ci sa aalikala gii ma la laaj mooy est ce xadiisu imaam zuhri bii mu jële ci benn kilifaay chrétiens yi koo xam ne fekk woon na jamono yooyu wér na am wéru léegi baal ma tontu la dama naan la bu dee ne moom mii jamono ji muy nettali imaam zuhri mbir mi jullit la mooy mbir mu wér na bu dee ne nag nekkuloon jullit mooy xadis bi wérul ndax liñ la wax sànq mooy du siqa ndax moom bàkkaar bi gina a rëy ci la ne mooy shirk billah voilà mu ne moom Seydina Dihya radiyallahu anhu dafa ñëw ci Hiraqla ak lettre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu xam nañ nan la fi ñëwee comme niñ gise ci ñaari saxiix yi mooy ne azimu Busra la ko jox voilà buñ ne yonent bi alei satu salaam lettre ba mu yónnee Kisra mu kis euh, Qaysar mu ngi ko yónnoon ya moo ko yóbbu mu du Dihya moo ñëw jox ko Seydina Dihya moo ñëw jox ko Hiraql même bu dee am na ci yi ñu la sànq euh, ci càlla yi ñu wax sànq ne wéruñu am na ci yoo xam ne dañu ne Dihya ci Seydina Dihya ci boppam moo ñëw jox ko Hiraql mais hadis yooyu noonu moo wérul moo wérul kon ni nga xam ne xadiisu imaam eh, ki ibnu Lahiya bi ak imaam ibnu Isaaq tax soloo na ko feneen mais ci xadiis boo xam dafa am rupture dafa am rupture voilà ndax imaam ibnu Isaaq dane an an ba'd ahli al-ilm anna Hiraqla qaala li Dixya ibn Xalifa al-Kalbi hiina qadima alayhi bi kitaabi rasulillah boobu noonu mooy wérul Eh, ci imaam ibn Ishaq la jaar mu ne mu jële kenn ci boroom xam-xam yi mooy mubham la comme ni xadis boobu imaam at-Tabari moo ko solo jaare ko ci yoon imaam ibn Ishaq mooy yooyu noonu noonu ñoo wérul looloo tax yooyu wérul mais xam nañu xadis bi wér eh, eh, mooy bi nga xam ne moo ñëw ci yi saxiixayni que ne azimu Busra la ko jox comme ni ko Abu Sufyaan wax radiyallahu anhu moom mu daal di koy jox ki nga xam ne mooy Hiraql azimur Rum léegi kon mu ne kii imaamu imaamu kon waa jooju mu ne mooy kilifaay kërcaan yooyu mu ne Dihya kon bi mu indee lettre bi ci eh, Hiraql mooy par l'intermédiaire de lan amiru bis Busra mu ne ci biir lettre bi dañ cee def bismillah yonent mi aleyhi salaatu salaam lii la ci bindoon comme bële la rek bismillahi rahmaani rahim min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila hiraqla azimi ruum salaamun ala man ittaba'a al-huda amma ba'd fa aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in abayta fa inna ithma al-akkaariina alayk waaw mu ne dane ko bismillaahi rahmaani rahiim ci turu buur yàlla mi fees dell ak yërmande yërmandeem daj ñépp ci lay tàmbalee min muhammadin lettre bii de mu ngi bàyyeekoo ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa ilaa hiraql di jëm ci ki nga xam ne moom lañuy wax hiraql azimur rum di di eh, kilifaay romain yi salaamu jàmm nekk na ala man ittaba al huda yal na jàmm nekk wala jàmm nekk na ci ba pare ci képp koo xam ne dafa topp njub gi muy lislaam amma baadu ginnaaw lii fa aslim tuubal taslam nga mucc wa aslim tuubal yu'tika allahu buur yàlla dina la jox ajraka boo tuubee ma sëg sag pay maratay ni ñaari yoon fa abayta boo lànkee nag fa inna ismal akkaariina mooy bàkkaaru baykat yi gis nga bañ doon wax naan arisiyin lan lay tekki waxoon nañ la ci yenn riwaaye yi dafa ñëw ne ak kaariyin kon loolu mooy wone mooy ndax alxadiis yu fassirul xadiis xadiis day ñëw di eh, léeg-léeg nga gis benn moo bokk na tamit ci li tax taxriij gi naan solo surtout moo boo xam ne dafa bari lu muy tekki nga am beneen xadiis boo xam ne tamit dafa ñëw bu wér utiliser mu benn ci yooyu ci ci ci ci ci moo boobu boo xam ne lii lay tekki dañuy xam ne kon lii la voilà kon ak kaariyin mooy bam naan fa boo fa in tawallayta fa inna alayka ismal arisiyin mooy baykat yi mooy sa boo bañee nag bakkaaru ñi nga xam ne ñooy baykat yi day nekk sa kaw mooy ñi nga xam ne du'afa uy comme li imaam kan waxoon alxataabi borom maalimu sunan ne ñim ci jublu mooy du'afa uy ak atbaa yi way ñéew yu doole yeeg ñi ko topp buñ la toppee boo fi gëmul dugoo ci lislaam ñu topp la ci loolu non seulement yow mooy am na lu mu sous-entendre takdiir mooy pas fa inna alayka isma al arisiyin wala akkaariyin rek mu jeex al akkaariin non mooy yow sa bàkkaar plus ñoom seen bàkkaar voilà mooy sa bàkkaar yow plus seen bàkkaar tekkiwul na ñoom seen bàkkaar kese ngay yor te wala taziru waziratun wizra ukhra mooy day ami bàkkaaram ñi lay am seeni bàkkaar ba pare ñu jël lu toll noonu tegaat ko ndax moom mooy ki nga xam ne mooy cause li tax mooy li tax ñee weddi ku fi indi sunnatan sayya fa alayha wizruha wa wizra man amila biha ila yawmil qiyaama ku fi tëral tëralin wu yées ba nit ñi di la ci topp dangay am bàkkaaru ñooñu ak bàkkaaru képp koo xamante nit ñi daa doxal loolu le ba yowmal qiyaam mu ne nag mu ne bi nga xam ne fa lamantaha ilayhi kitaabuhu wa qaraa bi nga xam ne ci la lettre bi agsee ci Qaysar mu liir ko ci la ko jël voilà fa axadahu fa ja'alahu mu daal di koy jël def ko ci entre mooy ni mu tooge noonu xottiwu ko mu teg ko ci diggante pooj yi fi mu ko teg après mu bind benn waay bu nekk ruumiya kaana yaqra'u min al-ibraaniya maa yaqra'u yuxbiruhu amma jaa'ahu min rasulillah sallallahu alayhi mu bind ko Kisra bind ko Qaysar xaritam boobu nekk ruumiya gis nga côté bii moom la imaam al Buxaari indi woon fële ci Ibn Naatuur moom ci gént ga la koo xam ne moom day liir li nga xam ne mooy ibraaniya mooy ibra ah, mu nettali ko li nga xamante ne moom Ah, moo ko dikkal jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waa ji bind ko ne ko moom mooy innahu nabiyyu lati yuntazaru la shakka fii fa fattabi'hu mu ne <laughs> mu ne ko kooku nag dama lay confirmer que mooy yonent bi nga xamante ne aleyhi salaatu moom lañ doon xaar amul sikki sàkk topp ko mu digal ñu ulama ñu indi ko ci fi nga xam ne mooy palais mboobale ci ñu indi ko fa waaye gaa yi d'accord comme niñ gisoon sànk mu ne leen yaa ma'shara ruumi innahu qad jaa'ani kitaabu ahmada wa innahu wallah sallallahu alayhi wa sallam annabiyyu alladhi kunna nantadhiru wa najidu dhikrahu fi kitaabina na'rifuhu bi alaamatihi wa zamaanihi fa aslimu wattabi'u taslam lakum di dunyaakum wa aaxiratukum fa naxaru naxrata rajulin waaxidin wabtadaru abwaaba daskara fa wajaduha mughlaqa duunahum fa xaafahum wa qaala rudduhum aley fa rudduhum aleyhi fa qaala fa radduhum aleyhim aleyhi fa qaala lahum yaa ma'shara ruum inni innamaa qultu lakum haadhihi al-maqaala axtabirukum bihaa li anzura kayfa salaabatukum fi diinikum fa laqad ra'aytu minkum ma sarrani fa waqa'u lahu sujjadan thumma futihat lahum abwaabu daskarati fa xaraju mu ne bi nga xam ne ci la leen wax lool gaa yi yuuxu mooy texte yi sax li ñu gisoon li ñu jóge ci Ibn Natur bi imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu ne leen xam ngeen ne mu ne leen lettre ku ñuy wax Ahmad yonent biñ naan Seydina Ahmad mu yonent mi alayhi salaatu wassalaam dikkal nañu de te moom moo yonent bi ñu doon xaar bi ñu trouvé suñu téere yi bi ngay fekk suñu téere yi xam nañ ko ci ay màndargaam ak jamonoom kon nag ah fa aslimu tuub leen te ngeen topp ko bu ko defee dina seen àddina mucc ak seen alaaxira gaa yi yuuxu benn kuur mooy benn d'un seul fois d'une seule d'une seule fois bokk ah, ñu gaaw dem ci bunt ya fekk mu tëju mu mu ragal leen nag ne leen indil leen ma leen dëpp leen leen nañ ñëw mu ne leen yéen mbooloom romain yi dama leen a wax lii ngir examiner leen tester leen saytu leen ci seen diine nan ngeen ci dëgëre kayfa salabatukum fi diinikum ni ngeen dëgëre ci seen diine ji ngeen ko jàppe falaqad ra'aytu minkum gis naa nag ci yéen ma sarrani loo xam ne lu ma kontaan loola ñu kontaan fa waqa'u lahu sujjadan ñoom yépp ñu daldi incliné wu ngir ñu wane ne kon ànd nañoo moom kontaan nañu ñoom it ñu ubbi leen bunt yi ñu génn kon loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci leetru bi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam yónni woon ki nga xam ne mooy Qaysar azimu Rum mujjul tuub malgré tout comme ni ñu koy gise ay mbiram dinañ gis ne ci ghazwatu mu'ta kene moom mi euh, dina fa am ay ay wax moom la ci ghazwatu mu'ta insha moom hiraq la ak tamit ghazwatu ban tabuk yooyu yëpp dinañ gis dinañ wax ci mbiru hiraq li nii après insha allah beneen yoon buñ ci àggee ci mooy sariyatu mu'ta yonent mi alayhi salaatu wa salaam yónnoon jayshul umara léegi nag kon gis nañu ñaari lettre ngo bu bi mu yónnee woon Kisra ak bi mu yónnee Qaysar te moom lañ jeexal ni léegi nag mu dese ñu yeneeni lettre te ki ci tegu beneen koo xam ne ginnaaw ñaar ñi nguuram a ginoon a rëy jamono yooyu mooy ki nga xamante ne mooy an yi an Najashi yonent bi alayhi salaatu salaam muy le Négus de l'Abyssinie de l'Éthiopie yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko lettre lan moo nekk ci leetre bi euh, ak affaire lu jëm ci loolu incha allah ak ban Négus la woon est-ce que moo moo moo kañu fekkoon kañu ka kañu dawoon làqu ji ci cinquième année ba fa hijratun azinal muxtaaru fi rajabin kookale